almaysuur aljuzu thani kon incha allah ñu continuer fi ñu yemoon ci téere grammaire bi bii weesu bi àwnillaahi wa minnatihi gisoon nañu euh, euh, al fi'lul amri non loolu foog naa gisoon nañ ko waa fi'lul amri bu ma juumul fi'lul amri gisoon nañu ko euh, ak al fi'lu saxiix wa ghayruhu ak al mudhakkaru ak al muannasu kon yooyu lañ gisoon bii weesu fi'lul amri waxoon nañ mooy impératif as saxiixu al fi'lu saxiixu wa ghayruhu loolu gisoon nañ ko mooy phrase simple yi ak al fi'lul mu'tal nga xam ne mooy les phrases moon maanaam les verbes simples alors que al fi'lul mu'tal mooy verbe irrégulier yi gisoon nañ tamit le masculin et le féminin al mudhakkar wal muannas tey nag ba lu ñoo dugg ci cours bi ci tegu comme niñ ko waxe woon al mu'rab wal mabni ñu corriger exercice yi fi ne woon insha allah d'abord Euh, gisoon nañ ci fi'lul amri muy impératif tamrinaani ñaari exercice dañ ne woon sarrifil af'al al atiyata ila fi'lil amri conjuguer verbe yi di ñëw nga conjuguer ko au à l'impératif mooy comme si damay digale defal iftax la woon verbe iftax ak istaghfir léegi dama naan anta ndax waxoon nañ am amri ay pronom personnel am mooy damair yi ñu koy conjuguer bariwul anta la mooy yow ndax comme que damay digle manumaa digal ñu fi newul mooy ñi fi nekk rek anta yow mu góor mii ant yow mu jigéen mii antumaa yéen ñaar góor ñii antumaa yéen ñaar jigéen ñii antum yéen ñu bari ñii tey ay góor vous antum na yéen jigéen ñu bari ñii yéen ñii léegi ci loolu lañ ko mënoon ci yooyu rek mooy damair yi nga xam ne muy pronom personnel yi nga xam ne moom lañ mën a utiliser pour conjuguer verbe yi iftah waxoon nañ la mooy ubbil istaghfir mooy même lii verbe yi seew dañ koo conjuguer nii mais nag lool taxul ñuy wax mooy ne bu nekk ci anta kon nag ñu tàmbale iftah mooy ubbil fiir mooy sàkkul njéggal jéggalul nga ne anta iftah gisoo du changer moom anta yow iftah ndax verbe bi moom da ko kii ba pare anta yow iftah walla nga ne antaftah antaftah anta iftah anti iftahi yow ko jigéen ki ubbil antuma yéen ñaar ñu góor ñi iftaha ubbi leen antuma waaye yéen ñaar ñu jigéen ñi iftaha ubbi leen moom du changer antum yéen ba ñu bari ñu góor ñi iftahu ubbi leen antun na yenn ñu jigéen ñu bari ñi iftah na ubbi leen kooku mooy iftah léegi istaghfir nga ne anta istaghfir anta istaghfir wala anta istaghfir anti istaghfiri antuma istaghfara istaghfira istaghfira man istaghfara istaghfira antuma istaghfira mooy ñaar ñu jigéen ñi ak ñaar ñu góor ñi duñu changé wuñu antuma istaghfira antuma istaghfira antum yéen ñu bari day digay góor istaghfiru la yonente àlla nuux ala nabiyina alayhi afdalu salaatu wassalaam waxoon fa qultu staghfiru rabbakum innahu kaana ghaffara mooy fa qultu ma ne ay ñooñam istaghfiru sàkku leen jéggal rabbakum seen boroom ci seen boroom innahu ndax dëgg-dëgg seen boroom de kaana nekkoon na te du deñ di nekk xafaaran aji jéggalaa koon boobu nga xam ne kon c'est comme si fa qultu antum istaghfiru fa qultu istaghfiru ay alkuffaar istaghfiru rabbakum ay tuubu udxulu fil islaami wastaghfiru rabbakum la'allahu yaghfir lakum dhunubakum loolu antunna istaghfirna antunna jigéen ñi sàkku leen jéggal bi ci tegu mu ne arib ma lawnu ahmar li nekkoon en rouge yi yépp bindoon nañ ko bee passé yaa aïshatu usduqi fil kalaami wa quuli xayra yaa aïshatu usduqi li nekkoon en rouge di li xonq liñ waroon a analyser mooy usduqi fil kalaami ak xayran usduqi moom boo koy analyser nga naan fi'l amr la moom fi'l amr la léegi fii bi mooy xarfu jarrin fii moom xarfu jarrin la alkalaami ismun majrurun bi bil kasrati walla nga ne ismun majrurun bi fii xayran moom mooy lan maf'ulun bihi lan ngay wax xuul yi waxal lan lay wax xayran lu baax maf'ulun bihi kon loolu mooy i'rab bi loolu léegi li ci toppoon ci exercice yi ci al fi'lu saxiix foofu it gisoon nañu fa lan gisoon nañu fa ne euh, fàttewoon naa waa boo ne uktu bi mabni la mooy danga naan fi'lul nii mabni walla usduqi mooy comme danga ne ko anti usduqi xayran tamit dangaan fi'l maf'ulun bihi mabni no maf'ulun bihi mansubun bil fathati xayran mooy dañ ko nasabe maska kaw léegi loolu moo doon ci fi'lul amri ci al fi'lu saxiix muy verbe bu wér verbe simple wa xayruhu ak yeneen ak beneen bi nga xam ne moom ay al fi'lul mu'tal nga xam ne mooy moom lañ tudde woon lan verbe irrégulier bu dee ñuy def français yooyu nga xam ne ñoom niñ leen di conjuguer niñ leen di i'rabe day ja day wute fi'lu saxiix sarrif e, mu ne sarrif e, kiiwal mooy conjuguer ah, am na benn précision bu ma fàtte woon a def bi ñuy gis al fi'lu saxiix wa ghayruhu al fi'lu saxiix wa ghayruhu dafa am bi al fi'lu gisoon nañ al fi'lu saxiix gisoon nañ ne fi'lu saxiix moom dafa composé wu ci ñett al fi'lu saalimu comme kataba al fi'lu mudaafu nga xam ne be lettre bu mujj bi lañ koy doubler comme madda farra karra ainsi de suite al fi'lu mahmuz comme akala ak sa'ala ak qaraa biñ ñëwee al fi'lu mu'tal li ma fàtte woon a préciser mooy xam nga dañ ne woon moom it ñetti ñetti xaaj la xaaju mooy loolu mooy yi ñu gisagul woon mooy dafa am al fi'lul misaalu comme wajada ak al fi'lul ajwafu comme qaala ak al fi'lun naaqisu comme lan al fi'lun naaqis rama ak radiya ak daa loolu lañ gisoon li ma fàtte woon a préciser nag mooy Euh, al fi'lul mu'tal dañ koy woowe tamit comme al misaal dañ koy woowe mu'tallul fa'i mu'tallul ayni boobu xam nga waxoon naa la fa'i manaan ayni mooy ne euh, dafa amoon lu am solo bi ma naan ala wazni dafa nekk ci tëggu ci ci màndaxeem wazni fa'ala fa'ala jàppal moom mooy mooy mooy mooy kii bi mooy modèle bi moom la teg di jël ci fii ñu toll fi'lu maadi sulaas yi nga xam ne trilitère ñetti li araf la la la ñoo ko boole ñoom ñoo ko composé fa'ala la ñuy teg phrase bu ñu verbe bu ñu gis boo xam ne ñetti leetar la ñu dugal ndax fa ndax moom ci fa'ala la bokk wala yooyu léegi nag da fa am xam nga doon naa la wax naan al ay ay al kii biñ nekkee ci mahmuz mooy bi nga xam ne day am hamza ci fi'lu sahih mahmuzul fa'i mahmuzul euh, ayni wa mahmuzul laami mahmuzul ayni ak faa faa yi ak ayni ak laami yooyu gisoon nañ comme akala mooy mahmuzul faa i ndax fabi mooy palaasu fa a la a a bi moo taxaw palaasu fa ka moo taxaw palaasu palaasu a la bi moo taxaw palaasu la ci fa a la léegi dañ naan mahmuzul mooy boo xam dafa commencé hamza alfa yi mooy kon ci début bi première lettre bi moom moom lañ commencé hamza moo dox akala léegi bu dee ci digg bi la nekk dañu naan mahmuzul ayni mooy place u yi nga xam ne fa a ka sa a abi foofu nga xam ne ci mooy tolloog abi ñu ne mahmuzul ayni nga ñëw ci labi bi a la nga am sa a la la boobu ña la boobu day taxaw place lambee ñu ne mahmuzul laami comme loolu noonu nag bu dee fii ci al fi'lul mu'tal mu'talul faa itamit dañ koy woowee al misaal misaal biñ gisoon mooy comme boo xam ne moom dafa commencé wa walla a ak yooyu moom dañ leen di woowee lan al fi'lul misaalu Euh, mooy ki ma naan kii waaw misaal mooy boo xam ne comme moom wa la commencé wa léegi boobu mooy bu commencé wa dañ koy woowe mootal mooy verbe irrégulier yi léegi nag bu boobaa dañ naan ko mootalul faa yi bu dee ajwaf la mooy al aj ajwaf mooy deuxième bi comme xaala biñ joxoon dañ koy woowe mootalul ayni ndax ayn bi fana comme buñ doon wo comme bu doon lu ñuy sikkal la wala lu mel noonu foofu la xewe mooy xaa nga xam ne amoo comme ka ta ba xaa la foofu la alif bi nekk moo tax dañ koy woowe al ajwaf dañ koy woowe tamit mu'tallul ayni léegi al fi'lun naaqis dañ koy woowe mu'tallul laami mooy comme que fin bi fa'ala da'a comme da'a xam nga dabi mooy place fa a bi mooy place ayin bi léegi li xëcc noonu ayin bi alif boobu di xëcc moom moo taxaw place lam bi comme ko foofu nag fala alif ba nekk moo tax ñu koy woowe lan ma non ki e, moo tallul laam yi loolu laa fàtte woon léegi buñ ñëwaatee ki fi ñu yemoon mooy exercice yi dana sarrifil la ci wàllu alfin fi'lu sahih kon li ma wax noonu moo nekkoon précision bi ma fàtte woon a def ci jataay bi weesu wallahu taala alam léegi mu des benn affaire mooy exercice benn exercice ma woon ci al fi'lu saxiix dane woon sarrif al fi'l al aati al aatiya ila al fi'l al maadi thumma al fi'l lil mudaari' thumma al fi'l thumma fi'l al amri dane woon conjuguer verbe bii di ñëw nga def ko nga conjuguer ko fi'lu madi boo paree nga conjuguer ko fi'lu mudari fi'lu madi moo doon passé lu weesu fi'lu mudari mooy li xew léegi wala li nga xam ne mu ngi xew fi'lu amri mooy bu ma joxee ndigal ne defal mu ne nag conjuguer ko bu nekk ci boobu léegi nag ban verbe la woon bakaa yabki bakaa mooy jooy na yab kii dina jooy wala mu ngi jooy léegi loolu bu ma commencé huwa dama naan ci ci fi'lu maadi dama naan huwa bakaa hiya bakat huma huma bakayaa comme maanaam bakaa yab kii huma bakayaa mooy huma bu góor bi ñaari ñu góor léegi nag bu dee huma bu jigéen dama naan bakataa ñaar ñu góor huma bakayaa ñaar ñu jigéen huma bakataa xam nga lii gis nga fi'l irrégulier ni mel mooy <laughs> lii ndax moom fi'l mu'tal la li mu nekk mu'tal nag moo tax mu mel mu commencé lii mooy nii lay tàmbalee mooy bakaa xam nga bakaa bokk ak bu doon akal xam nga doo am ay aka dangay am akalaa ak akalataa mais fii comme que bakaa nga am te bakaa moom fi'lu lan la sax moom naaqis la boobu nag beneen problème nag day ñëw mooy ni ñu koy conjuguer da ngay gis ni mu ni muy changer ni muy wuutee ak yi ñu gisoon kon huma ñaar ñu góor bakayaa huma ñaar ñu jigéen bakataa hum bakaw ba kaw gis nga bakaw hum na hunna na nga ne bakayna hunna bakayna ndax lan da nga amoon bakaa yabkii yaa boobu doon kii léegi nag danga naan hunna bakayna anta bakayta anta bakayta anti bakayti antuma bakaytuma antuma bakaytuma antum léegi antum xawla antum ni muy mel pour ma wan la mbir yi bakaytum antum bakaytum antunna bakaytunna antunna mooy ñu jigéen ñi bakaytunna ana ana bakaytu ana bakaytu nahnu bakaynaa nahnu bakaynaa loolu mooy fi'lu maadi léegi fi'lul mudaari' mu ne la ay ca waxal léegi fi'lul mudaari' nag nan nga koy conjuguer mu ne la da naan huwa yabkii hiya tabkii huma yabkiyaani huma mooy ñaari ñu góor ñi fi newul yabkiyaani léegi nga ne ko waa ñaari jigéen ñi fi newul danga naan tabkiyaani huma tabkiyaani hum hum nag looy wax hum nga ne hum yabkuuna wa yaxirruuna fil minal wala fil ajdaasi yabkuuna wa xushu'a mooy ñi nga xam ne buñ déggee turu yàlla ñu sell ñooñu yàlla ñu ci yàlla boole yaxirru yaxirruuna lil adqaani wala foog naa lool la yabkuuna wa yaziduhum xushu'a yabkuuna wala maa da nga naan hum yabkuuna hunna yabkiina hunna yabkiina léegi anta anta nga ne tabb kii anta tabb kii anti tabb kii na anti tabb kii na antuma tabb kiyaa ni beneen antuma bi tabb kiyaa ni mooy ñoom ñaar presque ñoom ñaar ñooy bokku rek antuma tabb kiyaa ni antuma tabb kiyaa ni antum xoola antum tabkuuna antunna tabkiina antunna nu ana abkii nahnu nu nahnu kii beneen nahnu bi nabkii léegi mu des fi'lul amri ah, fi'lul amri bi moom danga naan ñu ngi commencé ba léegi tableau yi lañuy suivre ñoom niñ ko defee comme comme téere bi boo ko yoree mu gina a yomb ci yow mais waxoon naa la moom nga ne ana anta anti huwa hiya huma huma boobu noonu mais nañ suivre tableau bi comme exercice yi weesu tamit noonu lañ defoon kon fii nag waxoon nañ la fi'lul amri moom ay pronom bariwul moom si kii rek la siis anti antuma antuma antum antunna kon léegi lool nga ne ma léegi kon acca yow laay déglu nga ne anta ibki jooyal la yonent bi sallallahu alayhi waxoon jaabir ba mu gisee boroom baayam abdullah ibn amr ibn haram radiyallahu taala anhu wa an jaabir ibnuhu jaabir radiyallahu taala anhuma ba bañ ko rayee fële ca Uhud ndeysaan yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba mu yëgee moom comme que demul woon ndax dafa toogoon ngir gardeel koy doomam ba ko yonent bi saa salaam rombee muy jooy baayam fi mu génn àddina noonu tëdd mu koy jooy yonent bi saa salaam romb ko ne ko ibb ki hi ki mooy jooyal hi moom sa baay muy jaar euh, abdullah radiyallahu ta'ala anhuma ibb ki hi aw laa tab ki hi fa ma zaalatil malaa'ikatu tudilluhu hatta tarfa'uhu ila samaa mu ne jaabir radiyallahu ta'ala yoon situation romb ko muy jooy mu ne ko jooy ko wala nga ñàkk koo jooy malaaka yi de aleyhimu salaatu wassalaam du ñu deñ di ko di ko di ko muur tudilluhu hatta ba ni ñu koy yëkkatee ila samaa yi ci asamaan tax mu ne ko woon inna haalal jinaan sa baay de ba ko jaabir laajee mu ne ko sa baay de fan la baayam dem est ce que mu ngi àjjana wala yooyu bëgg a xam ci lu nekk mu ne ko inna haalal jinaan dëgg dëgg sa baay ba dem mooy àjjana wa est ce que n'importe quel abdana mu ne déedéet wa inna abaka qad asaabal firdawsal a'la te na xam ne sa baay de jot na firdawsi ba gën a kawe fa yenant yi aleyhim asalatu wasalaam di nekk yàlla ñu fa yàlla tamit yóbbu ñu bokk ci seeni dëkkaa voisin kon anta ibki ngay wax anti ibki mooy anti moom yaa rek ngay yokk ci ibki ngir mu xëcc ko bur wanne moom jigéen la ibki anti ibki antuma ibkiyaa mooy ñaar ñu góor ñi ak tamit ñaar jigéen ñi du changer antuma ibkiya antuma ibkiya antuma bkiya bu la neexee nga def liaison bi wala antuma ibkiya antum antum ibku ibku jooy leen antunna ibkiina antum antunna léegi loolu moo doon exercice boobu léegi beneen tamrin bi bi nga xam ne moo ñu dese xaw nañu jëlal exercice yi xaw ñu jëlal mais baax na ndax am na ku ko doon laaj keroog sax ndax ma ne ko woon exercice yi léegi gis naa ni li gën mooy méthode bi ñu jël nga xam ne cours bu ñu jeexal bala ñoo ubbi beneen ñu def ko ndax loolu mooy gën a yomb ci kii kiy topp cours yi ndax tamit bëgg bàyyi ba mbir yi jeex même fichier yooyu ñuy def ca fin ba comme ni ñu defee première tome bi ay gàllankoor la woon mais incha allah bii nii lañ ko fas yéenee continuer yàlla na ci suñu borom jàppale. mooy ne bala ñoo dell jël beneen cours rek nga xam ne exercice yooyu nit ki bu ko dégloo day mën a def exercice yi bu ñëwaatee balaa déglu bi ci tegu après mu xool moom exercice yi mu defoon est-ce que noonu la wala déet. léegi kon exercice bi nga xam ne ci la ñuy jeexal te moo doon partie al muzakkar wal muannas mooy le masculin et le féminin mooy tamrinaa ni ñaar la woon. mu ne bay bayyinil xam naa rek dañuy fexe gaaw ndax jëlal nañu pour l'instant vingt-trois minutes bayyinil muzakkara wal muannasa mimma yati en général une heure et quelque la ñuy def cours wala une heure pile euh, dese nañ cours bi ñuy jël al murab wal mabni euh, xaw na gudd kon xam naa ñu gaaw tuuti léegi dane woon leeralal tur yi muy wax ana ban moo ciy góor ban moo ciy jigéen léegi pour simplifier da ngay def benn case comme li ma ko waxoon bii passé nga def fi almuzakkar mooy non kii masculin nga def tableau boo xam ne pour masculin tableau boo xam ne pour féminin pour jigéen tableau bi pour góor tur boo gis muy góor nga bind ko ci tableau góor ñi tur boo gis muy jigéen lu bind ko ci tableau jigéen ñi boo paree bu tur yëpp jeexee nga xool bi ci njëkk màkkatu màkkatu jigéen la tu bi dala koy wan xadamun mooy ndëgg tànk moom lan la danga naan jigéen la ndax ñaata la ci nit di am ñaar comme aynun salma moom jigéen la turu jigéen salma layla ainsi de suite da'ifun mooy koo xam ne dafa faible moom góor la turu góor la ku feebal hamra u mooy lu xonq moom jigéen la ndax alif duuda boobu di xëcc a hamra nga gis ubi tegu ci al aliful mamduda masjidun moom góor la mooy moskita jàkka jaddun maam moom góor la tilmizun élève jàngkat mooy moom góor la xadraa u mooy lu verte couleur bu verte moom lan la ab adjectif moom lan la moom Euh, kii la jigéen la kitaabun téere moom góor la kubra jigéen la Zaynab al kubra par exemple Maymunatul kubra loolu kubra jigéen la yadun jigéen la tamit ndax góor ñaar nit ñaar la ci am ñaar famun moom góor la benn la ci nit ji am waalidun waajur bu góor moom kon góor la maryamu turu jigéen la rasun bopp ñaata la ci nit di am en général benn kon moom góor la muallimatun jàngalekat bu jigéen moom jigéen la léegi bi ci tegu ij'alil asmaa al mudhakkarata muannasatan wal asmaa al muannasata mudhakkaratan mu ne defal tur yi nga xam ne dañu nekk góor nga def leen jigéen waaye tur yi nga xam ne dañoo nekk jigéen nga def leen góor vice versa mooy bu bu la nekk da jox ay tur yi yëpp bindoon nañ ko léegi mu def al mudhakkar mooy tur yi nag mu lay bëgg a jox ñooy yi nekk góor bu ma la ci jox rek après nga def ko jigéen axun mooy frère mooy mag walla rakk bu dee jigéen la ngay wax uxtun axun hada axi wala hadihi uxti voilà uxtun mooy féminin bi ndax axun góor la arabiyun mooy ab arab ab arab bu góor bu jigéen la arabiyatun arab bu jigéen waalidun mooy waajur wu góor bu jigéen la wax waalidatun laa tujzi waalidun an waladi wala mawludun huwa jaazin an waalidihi shay'an bii nag waalidun mooy waajur wu góor waalidatun mooy bu jigéen ibnun doom bu góor ibnatun mooy doom bu jigéen aaqilun mooy ku xellu te nekk góor aaqilatun mooy ku lu te nekk jigéen léegi nag beneen bi mooy almuannas yi nga xam ne ñoom jigéen lañ léegi yaa koy def góor imraatun mooy jigéen imruun ngay wax haadam ruun kii benn waay la mooy bu dee góor amatun mooy euh, bàjjen mooy koo xamante ne nii sa magu papa walla sa rakku papa bu jigéen amatun bu dee góor da nga am mooy bàyyi tëx kenn du wax yaay tëx xaw ma ko bokk yaay tëx moom xaw ma baay tëx daal laa xam après bàjjan lañ koy wax moom ki nga xam ne moo jur comme safiyatu euh, bint abdul muttalib lim doon ci yonent bi radiallahu taala anha sallallahu wa sallallahu alayhi wa sallam wa radiallahu anha dañ naan amat rasulullah mooy safiya ndax lan doomu abdul muttalib la te abdul muttalib mooy bàyyi kan abdullah mi jur sayyidina wa rasulina muhammadin ibn abdillah sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu taala an safiya kon ammun ngay wax bu dee jigéen bu dee góor ammatun mooy jigéen mun góor muallimatun jàngalekat bu jigéen muallimun ngay wax bu dee bu jigéen naaqatun mooy ak naaga ak naaga ci wolof mooy gëléem gu jigéen man nga wax jamalun jamalun mooy bu góor bi léegi nag loolu moo doon exercice yi ñu dugg nag ci cours bu bees bi mooy numéro 4 ci ni mu organiser téere bi muy al-mu'rabu comme niñ ko annoncé woon bee passé al-mu'rabu wal mabni bii bokk na ci yi ñu gisoon ci tomb bu njëkk bi saa buñ àggee yiñ jotoon a gis ci tomb dama koy wax buñ gisee yu bees dama la koy wax comme as-sahih al-fi'l biñ ci àggee dama ne lii moom bokkuloon ci liñ gisoo tey nag bii gisoon nañ ko ci tomb bu njëkk bi sauf ko fii daa gën a léegi al mu'rabu mooy loo xamante ne nii léegi dina jox exer kii ni muy tekki nañ dem al mu'rabu wal mabni mooy titre cours bi léegi mu commencé di définir al mu'rabu nuqtataani huwa maa yataxayyaru aaxiruhu bi ixtilaafi taraakiibil kalaami al mu'rabu nuqtataani hada ta'rif taariful mu'rab huwa maa yataxayyaru aaxiruhu bi ixtilaafi taraakiibil kalaami mu def mu ne kon al mooy huwa mooy li nga xam ne maa li nga xam ne yataxayyaru lay soppeeku aaxiruhu jeexitalam bi ixtilaafi ci soppeeku taraakiibil kalaami mu def taraakib mu def astérisque mu ne ak tarkiibu ay al awaamilu daaxilatu alayhi mooy yi nga xam ne jëf yi nga xam ne xam nga mooy ça dépend li muy jouer ci rôle bi muy jouer ci biir phrase bi ak ni nga xam ne noonu lañu tëggee phrase bi ni ñu tëggee phrase bi ci ni muy soppeekoo tëggin wi ci noonu tamit la fin bi di jeexi euh, jeexitalu almurab ab ab ab moo lay doon ab baat boo xam ne moom day jeexital bi comme bu ma nee akala wala ahmadu ahmadu wala ma ne muhammadu mooy ne moom du boobu day nañ jël muhammadu mooy day changer selon ni ñu tëgge phrase bi ni ñu ko composer ni nga xamante ni noonu lay changer wax ji mooy bu ma jëlee benn phrase ni may composer sama phrase ci loolu lay xool bu ñu bu ma changer phrase bi mooy comme exemple loolu nañ jël exemple bu ma nee jaa a muhammadun jaa a dikk na muhammadun mooy muhammad dikk na xam nga lool lan laa am jeexitalu muhammadun muhammad daal bi dun bu ma nee ra'aytu muhammadan nga gis ne lan moo tax mu soppeeku ndax damaa soppi phrase bi jaa mooy dikk na tan moo doon dikk boobu muhammadun boobu fa'il la alors que fii comme que dama ne ra'aytu man maa gis du moom moo jëf-jëf ji léegi comme que damaa soppi phrase bi nu ñu demee léegi moom jeexitalam tamit day soppeeku moo tax dootuma wax ra'aytu muhammadun mais dama naan ra'aytu muhammadan ndax ma maf'ulun bihi la léegi bu ma nee marartu bi muhammadin bu boobaa manatumaa wax marartu bi muhammadan wala marartu bi muhammadun mais marartu bi muhammadin lu tax xarfu jar bi nekk ci kanamam bi muhammadin loolu la lay wax ne huwa mooy bi nga xam ne maa li nga xam ne yataxayyaru nga xam ne day soppeeku du changer aaxiruhu talu baat bi ko muhammadun bi ixtilaafi taraakiibil bi ci wuute ak soppeeku ak tamit ni nga xam ne noonu lay changer ni ñuy tëgge wax ji muy phrase bi loolu mooy almoorab exemple yi ñu jox almabni wa ma taariful mabni nga ne almabni mu ne almabni yu nuqatataani huwa ma yathbutu aaxiruhu ala xaalatin waaxidatin bayna qawsayni aksul mu'rabi almabniyu nuqtataani huwa maa yathbutu aaxiruhu ala xaalatin waaxidatin bayna qawsayni aksul mu'rabi mu ne al mabni huwa mooy li nga xam ne huwa maa mooy li nga xam ne yasbutu day sax aaxiruhu mujjantal gi mooy jeexital liñ koy maase baat boobu moo boobu moom du deñ du changer moom c'est immuable comme invariable bu ñu nee mot invariable comme a kolla a accent dañ naan lii invariable la comme travers à travers travers mooy mot boo xam ne manumaa def dara ba changer ko li ma koy bindee trav ers manumaa soppi neex ak kii moom moo moo invariable ah ah accent je vais à l'école ah boobu manuma ko c'est la même chose loolu la ñuy wax ci arabe al mabni moom fin bi du mën a changer ak lu mën a xew noo dëpparñee phrase bi na nekk sujet fa'il lu la neex fa'il bi bihi fa'il mooy sujet wala mu nekk complément d'objet wala mu nekk lu la neex mais moom du changer noonu lay yem moo tax mu ne huwama mooy li nga xam ne yasbutu day sax bu aaxiruhu jeexitalam mooy maska jeexital ala xaalatin waaxida ci benn état bu ma sa changer mu def entre parenthèse ak sul moora bi mooy bo mu mag mooy boo xamee mooram rek contraire am ko mooram mooy contraire am mooram mooy li nga xam ne jeexitalu moo bi day changer ni ñu koy maase vocalisation bi day changer alors que mabni moom du changer loolu mooy définition bi gën a gàtt ñoom ñaar léegi mu ne la al alaamaatul asliyatu fil asmaa yi al alaamaatu màndarga yi nga xam ne al asliyatu ñooy kojug cosaan ñooy cosaan fil asmaa yi ci tur yi tur yi moo xam turu dëkk turu nit turu bàyyima turu turu turu turu nekkteefi ñoom tur yi tur rek ak mu tur turoo moom dafa am ay mandarga yoo xam ne moo lay wan ne mooy masque yi la la bëgg a wax masque yi nga xam ne ñooy jeexee ñooy jee ñooy nekk ñooy jeexal ñooy nekk ci jeexitalu lettre araf bu mujj bi mu ne la nag ci tur yi yooyu la lay wax màndarga yooyu mu ne bu dee ad-dammatu xam nga gisoon nañu ko ci tombale ad-dammatu mooy ba nga xam ne maska lonku nga xam ne ci kaw lañ koy def tout comme tout bu dee ad-dammatu moom mandargaam buñ ne marfu'un moom ad-damma bokk ad mooy maska lonku moom rafa lay doon rafaan ak dammatu li rafin mooy foo gisa damm mooy loolu dañu ko war rafaa moo tax comme jaa a dikk na muhammadun jaa a ndax lan lu tax muhammadun nga gis dun bi ndax dañ ko rafaa dañ naan jaa a dikk na fi'lu madin mabni muhammadun maf'ul fa'ilun marfu'un moo tax mu ne ad-dammatu marfoon bi nag bi dammati ci damma ak dammatu kon rafaan alfatxatu mooy ñett la ak alfatxatu ak alkasratu yooyu ñooy mandarga yi nga xam ne yooyu yooyu cosaan ngir turi alfatxatu mu ne lool pour bu gisee fatxa moom nasba nasban la pour loo xam dañ koo wara a nasab fatxa mooy maska kaw rëdd bi maska kaw comme mu ne exemple ra'aytu muhammadan gis naa mu muhammadan gis nga dan boobu loolu fatxa la nag naan mansuubun mooy dañ koo nasab marfuun ndax marfuu li tax ñu dugal mar te waxuñu rafaan boobu marfuu ndax complément d'objet direct la mooy moom dañ ko koo def mais du moom moo ko defaati moo tax maf'ulun ci fa'ala la jóge maf'ulun rafaa marfuun faala maf'ulun wala maf'ulun bii complément ki nga xam ne dañ ko koo jëf moom dañoo jëf ci kaw daa subir jëf kon al fatha bu dee fatha muy maska kaw bi nga xam ne rëdd la moom nasban lin nas bi comme ra'aytu gis naa muhammadan te waxuma muhammadun dan boobu moom ci màndarga yooyu fatha boobu la bi ñuy mujj te mooy mooy al kasratu mu ne boobu nag jarran dañ naan majrurun bil yi dañ koo jar ci kasra en général yii mu la wax noonu lay den mooy bu dee marfon damma lay doon bu dee nas mansuub fatxa lay doon bu dee majrur kasra mais am na yoo xam ne nag du ko doon duñ ko def mais yii mooy yu cosaan yi la la wax am na te règle bi daa am exception après léegi mu ne la bu dee jar bi al kasratu mu ne jarran comme sallamtu ala muhammadin nuyu naa muhammad comme que alaa dafa dugg te alaa xarfu jarrin la moom day kasra kon ma ne alaa muhammadin din boobu ci màndargay cosaan yi yu tur mu ne la al alaamatul asliyatu fil gis nañ al alaamatul asliyatu fil asmaa yi màndarga yi nga xam ne ñooy kojug cosaan yuy cosaane ci tur yi léegi ñëw ci màndarga yi nga xamante ne ñoom yu cosaan lañ mais bi bii nag ci lan ci verbe yi mu ne la verbe kon jóge nañ ci tur verbe kon xaaral ay jalasa kataba araa bakaa ko mbi ngi sànk jaraa naama qaala ainsi de suite raaba hariba ainsi de suite yooyu daal lañuy xaar kon ay verbe mu ne kon màndargay cosaan fil afaali ci verbe yi ci jëf yi mu ne ab dammatu damma lay doon bu dee rafaan bu dee rafaan ci en général mooy ëpp luy xew mu ne la exemple yadhabu mooy mu ngi dem bu ma nee yadhabul waladu ila bayti abihi gone gi de dem kër baayam yadhabu ndax lool rafaan nañ ko rafaan la ne la nag bu dee ci màndargaay beneen bi mooy fa mooy comme yële rek fatxat al fatxatu bu boobaa nasban dañ koo war a nasab mooy dañ koo war a maas fatxa kasra bokk dañ koo war a maas na dañ koo war a nasab mais li ëpp bu ñu waree nasab fatxa lay doon mooy maas ka kaw comme boo dugaloon ci yazhabu lan danga naan lan yazhaba lan yazhaba ba boobu xam nga waxoo lan yazhab walla lam yazhabu déedéet ba lan duggee yazhaba ngay wax ndax moom dañ koo war a nasab te li ëpp lu ñuy nasabe fatxa lay doon beneen màndarga bi mooy as sukuun gis nga bu dee ci tur yi lan lañ amoon al kasratu bu mujj bi bii nag ndax tur yi fi verbe yi amul kasra lu dul bu dee ndax amu ko lu dul bu dee ñaari sukuun dañoo war a daje ñu jël bu bu verbe bi kasra verbe bi kiy euh, sukuunu verbe def ko kasra loolu rek la du ne lool moo tax loolu du lool mooy ne ñaari sukkoon yi war a daje te duñ daje ci araaba tax mais ci yoon waru la nekk moo tax mu ne la kon beneen màndarga bi te mooy bi mujj mooy as sukkuunu mooy bi nga xam ne masque néeg la mooy bu ron bi mu ne boobu jazman buñ ñu waree jazm dara ci arab li ëpp nu ñu koy jazme mooy dañ koy def sukkoon comme boo dugaloon boo jëloon yazhabu nga dugal ci lam na nga naan lam yazhab moom kat demul woon nga gis ne sukkoon nga am yazhab léegi mu dikkal la ginnaaw loolu mu ne la aqsaamul kalimaatil mabniyati wal mu'rabati aqsaamu muy xaaju division bi nga xam ne moom lañuy diviser xaaju alkalimaati baat yi nga xam ne almabniyati mooy yi nga xam ne ay mabni lañ nga xam ne ñoom lan du ñu changer seen jeexital liñ leen di maase du changer wal moorabati ak baat yi nga xamante ne nii ñoom seen jeexital day changer muhammadun muhammadan muhammadin léegi nag dala koy defal day def benn tableau def yépp yi nga xamante ne nii foo leen gise ñoom ay mabni yi lañ du changer ak yi nga xam ne moorab lañ ñoom dañuy changer mu ne la foofu nag dafay diviser ci ñett mooy ndax ñette am ci arab soit xarf soit fi'l soit ism téere yi nga mës a gis ci araab yépp lu ñu bari bari bari bari boo gisee téere lu mu rëy rëy rëy rëy rëy rëy rëy ci ñett yi rek lañ diviser liñ ciy bind noonu di ñuul de peut xamoo ko wala nga xam lenn rek la mooy araf al xuruuf wal afaal wala fi'l mooy verbe ak al asma ay tur loolu rek la amul ñetteel léegi mu ne la nag nañ commencé ci xuruuf yi ci araf yi nga xam ne alxarfu dañ lay wax xarf est-ce ñoom xaraf yi ay mabni rekk lañu war doon wala mooram bu dee daa am yu ciy nekk mooram ñu wax la ko mooy yi nga xam ne dañuy changer bu dee daa am yoo xam ne du ñu changer ñu wax la ko mu ne la kañ dem alxuruuf jàppal araf yi alxarfu araf yi waxuma lettre bi mooy particule mooy xaraf yooyu ñoom jami mu ne jamiul xuruuf yi mbooleem seen mbooleem particule yi xaraf yi comme ay ala hal ila yooyu noonu bi baaw xarfu jar yooyu noonu yépp ñoom ay mabni lañ duñu mas changer mu ne exemple ilaa comme ilaa ak hal ak wa ilaa mooy vers hal bu may laaj ndax wa ak mu ne ne yii moom duñu changer mu ak yi mel ni ñoom fii taxta yooyu mooy yi nga xam ne alaa yooyu mooy yi nga xam ne duñu mas a changer kon foo leen di i'rab bi da nga naan ilaa xarfu jarin mabni mu jeex mabni duñ mën a changer ba léegi mu ngi ci yi nga xam ne ay mabni lañu mu ne boo paree kon xuruf yi réglé nañ leen kon xaraf yépp amul benn bu ciy mu'rab boo xam ne dañ naan moom jeexital bi ay changer amul léegi nag mu ne la kaañ dellu nañ dem bi ci tegu ndax araf yi wax nañ la ginnaaw araf yi verbe yi al fi'lu moo ci tegu mooy jëf yi mu ne la kaay ma wax la jëf yi yan moo ciy nekk mab mabni mu ne la al fi'lul maadi fi'lul maadi moom foo ko gis moom foo ko mën a gis nii la moo mooy yi nga conjugué boo jëlee ana anta anti antuma yooyu hum hunna boo ko conjugué yi ngay conjugué hum daxalu da danga am daxalu fi'lu maadin mabniyun voilà mooy moom du ci manuma ne daxalii daxalaa déedéet daxalu la hum daxalu rek manuma wax daxalu da déedéet daxalu rek moom du changer kon al maadi fi'l maadi yi duñu moom moom al mab mabni lañ duñu changer seen jeexital mu ne la bokk na ci ba léegi xam nga verbe yi lan moo am ñetti temps démb tey ak li nga xamante ni tey ak suba wax naa la ci arab benn lañ mooy almudaare présent continu mooy liy xew léegi walla suba ak bu ma la joxee digal na la defal mooy al amr léegi maadi yi moom réglé nañu ko mooy bu njëkk bi moom yépp mabni la man da doon mooram mooy du ñu changer mu ne nag al mudaari moom dina nekk mabni mais bu dee mudaari boo xam ne dañ cee yokk nuunul niswa nuun boo xam ne day wane ne lii jigéen la comme buñ ne yàq tubb na ak takk tubb na comme bu ma ne hum yaktub na hum ñoom de ñoom ñu jigéen ñi de tub na ñu ngi bind bu boobaa boobu na boobu lan la nuunu niswa lañ koy tudde mooy an niswa mooy jigéen mooy nuun bi nga xam ne day wan ne lii jigéen la waaye euh, antun na damay am antun na taktub na comme boobu yéen yéen na boobu tamit day wan ne yéen ñi ay jigéen ngeen nuunu niswa bu dee mudaari' la boo xam ne dañ koo yokk nuunu niswa daa jeexe da daa jeexe xam nga bu gis nañ waxoon nañ nu a ta ya lay commencer nuun wala yaa wala al walla a nuun bi wala a bi wala ta bi wala ya bi gis nañ yaktub na kon xam nañ ne fi'lu mudaari' la mu jeexe na ñu xam ne loolu nuunu niswa taktub na bu dee boobu nag boobu day nekk mabni ndax nuun boobu mu ne tamit bu dee mudaari'an la plus nuunu tawkiid mooy nuun boo xam ne damay feddali la tarkabunna tabaqan an tabaq comme li alxuraan wax kallaa la yunbadanna fil xutama la yunbadanna laa yabulanna ahadukum ahadukum fil maa'i daa'imi wa huwa junub xadiisu yonent bi sallallahu alayhi wasallam laa yabu lan na waxul laa yabuulu laa yabuul lan na ngal la waay bu kenn ci yéen saw mukk waay mukk mukk waay bu kenn saw kallaa la yunbadanna fil xutama ak la tarkabunna tabaqan an tabaq nuun yooyu la tarkabunna la yunbadanna la yaktubanna la yadxulanna la yadhabanna ak laa ak bi ma wax sànn laa yabu lan na nuun yooyu nga xam ne nuun yooyu di am sukun li tawkiidi la ngir feddali rëkk waay bu leen ko def ngal la waay bu leen ko def waay waay laa yabu lan na rëkk waay waay waay bu leen saw waay mbukk waay bu leen saw filma it daa imi ci ndox moo xamante ni nii dafa ne tekk demul ne tekk ba pare laa yax laa yabulan na filma ay daa imi alladi summa yaxtasilu fii ginnaaw gi nga ciy sangu bu ko def laa yabulan na ahadukum filma ay daa imi summa yaxtasilu fii minal minal janaaba comme boobu na boobu loolu lay tekki mooy day feddali la tarkabunna tabaqan an tabaq waat naa ne di ngeen passer étape par étape ku dund bu ku pare dund gi dund barzax ci tegu boo jógee barzax yawmal qiyaam yawmal qiyaam ajjana ak safara am mu wow la tarkabunna tabaqan an tabaq noonu tawkiit boobu nag bu amee ci mudaare xam nga la yàq moom nag exemple bi joxe la yàqtu ban na waat naa ne di ngeen bind comme bu ma nee wallaahi la yaktubanna aw la adribanna unuqahum wallaahi waat naa ne la yaktubanna ñoom de dinañu bind hein walla rek ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma dóor seen doq yi comme bu dee dictateur voilà léegi loolu dina bind la yàktu ban dina bind boobu <laughs> na boobu am shadda bi la yàktu ban na loolu nag buñ ko xam nga yàktu bu la woon mais nabi bi mu duggee comme laa boobu laa boobu day tax ngay tawkiid léegi nabi ñëw am shadda bu boobaa loolu lañuy woowe nuunu tawkiid nuun la boo xam ne pour feddali la am na mudaare plus noonu tawkid bu boobaa dañ naan mabniyun léegi pare nañ ci mudaare kon mudaare pour mu nekk mabni il faut ab nuun soit nuunu niswa wala nuunu tawkid nuunu niswa du am shadda ci kaw yaktuban yaktubna hum yaktubna antunna taktubna alors que bu dee mudaare la nuunu tawkid la yak laam bi day dugg la yàkktu yaktubanna la na la tarkabunna ainsi de suite day am shadda yooyu nag lañu naan bu amee dañ naan fi'lu mudari mabniyun la léegi nag biñ paree ci fi'lu yi nga xam ne lépp mabni la fi'lu mudari foo mu am nuunu niso wala nuunu tawkid pour mu nekk mabni léegi mu ñëw ci al amr fi'lu amri mu ne la fi'lul amri uktub comme exemple uktub ak ifaalu fi'lul amri moom lépp mabni la siis yooyu ngay conjuguer uktub uktubi uktuba uktuba uktubu uktubna yooyu noonu yooyu moom ñoom ñépp mabni lañ mabni lañ kon danga naan fi'lul maadi ak fi'lul amri ñoom lépp mabni la du ñu mooy seen fin du changer bu ma koy conjuguer naan uktub fi'lu amrin mabniyun ilaa xaraf xarafi fi'lu euh, xarfu jarin mabniyun araf yépp ak fi'lu amr yépp ñoom mabni lañ léegi fi'lul mudaari nag pour mu nekk mabni nii foo mu am nuunu niswa nuun boo xam ne jigéen lay tegtale ak nuun boo xam ne li tawkiid day feddali mu ne la ba léegi ci mabni yi nañ ñëw nag léegi ci tur yi pare nañ ci araf yi pare ci verbe yi nañ ñëw ci tur yi mu ne bu dee tur yi ak dama'ir mbooleem damir yi yiñ gisoon pronom personnel yeeg yooyu yépp ñoom ñépp lan lay ñoom ay mabni lañ comme huwa ana ak tu daxal tu tu boobu mabni la tuma antuma daxal tuma tuma boobu ni mabni iyaaya ak iyaaka iyaaka yow dong dong dong na'budu lañuy jaamu iyaaya man comme iyaaka ani yow laay waxal iyaaka boobu dam yi la moom mabni la mu ne la ba léegi asmaa'ul ishaarati kon damiir yépp mboolam damaa'ir yi ñoom lan lañ ay mabni huwa ana yooyu yépp iyaaka iyaaya iyaakuma yooyu yépp iyaakum yooyu yépp lii lañ mooy ñoom seen fin du ñoom duñu changer mu ne la asmaul ishaara ci tamit mooy yi nga xam ne dañuy junju bu ma nee les pronoms démonstratifs yooyu ñoom ñoom ñooñu lan lañu ñoom it ay mabni la comme hada hadihi haula'i moom exemple hada ka haula'i la joxe yooyu yépp ak ñoom ñépp mabni lañ mooy seen fin du changer mu ne la tamit ba léegi bokk na ci yi nga xam ne mabni leen du ñu changer seen fin yi duñu seen masque yu mujj yi duñ changer mu ne al asmaul mawsula li nga xam ne moom lañuy tuddee al ismul suul mooy pronom relatif maa ak man maa lépp li nga xam ne te lu li gayril aaqili lulul xalaat ak man ak liy xalaat man daxala man qaala hada ku wax lii wala maa ngaa qulta loo wax wala bu ma nee mashtarayta lan nga jënd ma ne am xar e ishtaraytu kabshan lil eid al adha jënd naa am kuy ngir lan eidul adha mooy tabaski mu ne la asmaul mawsula yi pronoms relatifs yi ñoom lan lañ yooyu ñoom ñëpp tamit ay lan lañ ay mabni la maa man alladi allati allawaati allati yooyu yépp ñoom it mabni lañ duñu changer mu ne la ba léegi bokk na ci asmaul istifhaami mooy yi nga xamante ne nii moom laay poser ay na fan kayfa naka kam hal yooyu non non hal kii la ci xuruuf yi la ayna kayfa kam gis nga yooyu yooyu yépp ay lan la ay mabni lañ ba mu des mu ne illaa ay yi ay ay bii bokku ci comme ayyuma ihaabin dubira faqat tahur ayyuma bépp ihaabin der rek boo xam ne wulleeguñu ko dubira bees ko wullee la faqat tahura moom de lan na laab na ay yu boobu nag moom ah xam nga wa non bu dee laaj la asmaul istifham dama juum même ay boobu c'est euh, pour qui général la foofu mais bu ma nee ayyu ayyu rajulin taam yi yow ban ban bay ayyu rajulin taam yi ban ban nit ci ñi ngay ban góor ngay waxal yow kan ngay waxal fii boo dama laaj moo ayyu boobu nag moom bokkul ci moom du mabni moo rab la moom ndax man nga wax ay yu ak ay ya ak ay yi bi lan la alkumayit waxoon bi ay bi muy tagg waa ahlul bayt bi mu naan taritu wama shawqan ilal biidi atrabu wala laciban minni wadu shaybi yalcabu walam tulhinii walam tulhinii daarun walam tulhinii maalun wala fàtte naa ko de subhaanallah fàtte naa ko walam banaanun muxaddabu walaakin ilaa ahlil fadaa'ili wan nuhaa astaghfirullah subhaanallah fàtte naa affaire bi ñu naan wa ay kitaabin aw bi ayati sunnatin taraa xubbahum aarun alayya fa arda fa arda mu foog na fàtte naa ko subhaanallah dama ko gëj xool nag war na ëpp douze ans sax moo tax subhaanallah mais ayu bi moo ma ci soxla woon mooy ayu gisoo ayat bi ay wa bi ayati ba bi ndax bi bi moom mu ne ay yati ndax ay ay yati bu boobaa da ngay gis ne moom day changer kon moom ba mu des kon asmaa istifham tur yi ñuy utiliser ngir poser ay na kayfa yooyu kam yooyu yépp mabni la ba mu des ay boobu moorab la léegi nag ñu ñëw ci moo mooy nga xam ne ñoom dañuy changer mu ne la xuruf yi moom bu dee ci xuruf yi waxoon nañ lépp moom mabni la du ñu changer bu dee verbe yi waxoon nañ verbe yi fi'lu maadi ak fi'lu amri yépp mabni la fi'lu mudaari ñaari kaa rek nuunul niswa ak taw tawkiid bu dee nuun buy wane ne jigéen la boo xam damay feddali lool rek mooy tax mu nekk lan mu nekk mabni léegi nag moorab nag ci mudaari la ñuy commencer moom fi'lu mudaari rek la ay tur mu ne al mudaari mooy kon mudaari da ngay génne ñaar yi ñu ñoom ñooy ni mooy boo xam ne day am nuunu niswa comme na ak bi nga xam ne day am nuunu tawkiid comme la yaktubanna ñaar yooyu boo leen génnee fi'lu mudaari li ci des yépp moom mu'rab la mooy day jeex moo tax ngay am yaktubu boo dugalee lan nga am lan yaktuba nga dugal lam nga am lam bindul mu ne la yooyu mooy ci fi'lul mudaari kon rek lañ am mu'rab ak tur yi tur yi mu ne la aksarul asmaa yi li ëpp nag ci tur yi ñoom ay lan lañ ay mu'rab lañ mooy seen tur yi seen jeexital day changer comme exemple mu ne rashidun rashid alkitaabu téere bi shukran comme bu ma kenn defalee ma ne ko shukran laka comme la koy waxoon shukran shukran shay shukran sayyida <laughs> Euh, shukran xayran faalt laqad axsana sunan sunan laqad axsana sunan ay waay kii rafetal na jëf waay jëfum ji rafet na taaru na yooyu yëpp ay shukran sunan xusnan jamaalan yooyu yëpp da ngay gis ne day changer moo tax am lan ak mooy daal li ëpp ci turi al muslimuuna al mu'minuuna al qaanituuna ainsi de suite yooyu yépp al al al al ustaazu yooyu yépp tur yooyu yépp ñoom li ëpp daal yi tur ñoom ay moorab lañ mooy da ngay gis ne seen fin yi day changer rashidun daxala rashidun ra'aytu rashidan ngay wax ndax day changer léegi nag mu ne la tamrin exercice ci lii mu ne bayyinil kalimatil mabniyata wal mu'rabata mimma yati leeralal baat yi nga xam ne tur fii nii moo yi nga xam ne ñoom al mabniyata ñoom duñu changer seen masque bu mujj bi wal mu'rabata ak yi nga xam ne seen masque bu mujj day changer par rapport ak li ñuy jouer ci rôle ci phrase bi ak ni ñuy tëggee phrase bi mimma yati ci ñëw katabat katabat léegi yow yaay wax ndax mabni la kon da def tablu nga def tableau côté bii mabni mooy yi nga xam ne duñu changer seen fin ak morab ba ak yi nga xam ne dañuy changer katabat mooy bind na al moo ci tegu mooy jàngalekat bu góor bi al muallimu hada lii hada tamit moom it nga xool foo koy dugal bu mooy zaynabu yuflixuuna dinañu gañe dinañu tuufu addahaabu mooy dem gi ak dem addahaabu wal iyaabu addahaabu mooy dem al iyaabu mooy dikk dhahaabu rek la nag iyaabu wokku addahaabu mooy dem léegi foo koy dugal ndax moom est-ce que mabni la wala moora ak man kan mooy man kan lil aaqili ngir kuy xalaat min destination bu ma bàyyee koo fenn euh, nu mu tudd départ maanaam destination mooy fi may jóge min provenance yawmun bés to mooy jour yawmun ak mataa kañ mataa as na mooy ñu baax ñi ñu sell ñi as na ñu baax ñi istamsaka moy na moy jàpp na bu baax bu dëgër naxnu mooy ñun naxnu boobu it foo koy dugal hal foo koy dugal la ajtahidanna waat naa ne dinaa yulli sama dayog coono dinaa góorgóorlu allati li nga xam ne te muy jigéen yadxulu dina dugg tilka loole naam waawow wala ëskey naam waawow taxsil na mooy yéen jigéen ñi di ngeen raxas yéen a ngi raxas kayfa naka yun kan wala lan uktubi bindal uktubi ak yaktubna yaktubna léegi loolu mooy exercice yi nga xamante ne ni benn exercice rek la mooy ngir loolu léegi nag mu ne la pour exercice kii cours bi nii mu ne walil mazidi min al maalumaati unzur fil mulhaqaati as safhati mu ne nag boo bëggee nag lu gën ci cours bi ñu def nii aqsaamul kali al mabniya al murab ak al mabni nii xoolal ci cours yi di ñëw ci page yi di ñëw page cours yi page boo xam ne mooy page quatre-vingt-quinze incha allah loolu ak see gudd ci léegi ñu dugg nag ci li ci tegu li nga xam ne mooy jeexal cours quatre bi tey incha allah mooy al i'rabul mahalli lu am solo la lii ci wàllu analyse la al i'rabul mahalli naa bàyyi mu définir ko al i'rabul mahalli mu ne la nuqtataani huwa wuqu'u ismin mabniyin fi mahallin law kaana mu'raban la kaana marfuu'an aw mansuuban aw majruuran al i'raabu al mahalli nuqtataani huwa wuquu' ismin wala neexee nga liire noon ndax lool sax moo gën a jub ngir def liaison bu dee taxawuma damay taxaw dama and huwa wuquu' ismin waaye bu dee damay continuer huwa wuquu' ismin mabniyin fi mahallin law kaana mu'raban la kaana marfuu'an aw mansuuban aw majruuran walla nga ne aw majruuraa ndax moo jeexal kii bi mu ne kon al i'raabul mahalli mooy i'raab boo xam ne dama naan lii de moo moo taxaw palaasu lii comme remplaçant xam nga buñ ne professeur bi kii moo war a jàngale matière telle mais ñëwul ñu jël benn stagiaire wala mu feebar ñu jël benn kii teg ko fa ñu ne nag kii nii de stagiaire bi moom dafa taxaw taxawaayu professeur bi loolu mooy almahal almahal yi mu ne la huwa mooy al i'rab fii nag ci côté i'rab la ñuy wax mooy analyse mu ne al i'rabul mahalli huwa mooy wuqu'u ismin mabniyin tur boo xam ne mabni la mooy comme ni ñu gisoon sànq nga xam ne moom du changer fin moom du changer fii lim ci bërëb boo xam ne law kaana mu'raban bu doon ne dañ koo waroona bu doon tur boobu tur bi taxaw ismun mabni bi day nekk ci bërëb boo xam ne day taxawaay taxawaay boo xam ne place boo xam ne bu doon tur boobu moom mu'rab la mooy fin bi daa waroon di changer lakaana kon de dina doon konoonte kon de doon na nekk marfu'an loo xam ne dañ koy rafaa aw marfuan mooy comme lu ñu maas damma par exemple ndax moo ëpp li ñu koy maas aw mansuuban wala lu ñu nasab mooy comme fatxa ndax moo ëpp lu ñuy doon aw majruuran wala kasra comme moo ëpp tamit lu ñuy jarre baat yi loolu euh, mooy lan mooy ne wala ni ñuy def nañ ñëw ci exemple yi ngir mu gën a leer nañu ko wax tuuti dugg ci euh, exemple yi mooy mooy ne day am tur boo xamante ne nii mabni la mabni mooy liñ gisoon saa nga xam ne comme huwa wala allati yooyu nga xam ne ñoom seen fin ñoom du seen seen fin du du changer comme ila hal yi ñu gisoon moom nag day taxaw place boo xamante ne nii bu doon tur boobu noonu di huwa par exemple wala anta yooyu nga xam ne du ñu changer ñoom ñoo taxaw foofu mooy ismu boobu dafa nekk damir boo xam ne mabni la du changer bu doon ne moom moom dafa nekkoon anta boobu wala huwa boobu wala hum boobu dafa nekkoon loo xam ne moom dafa mu'rab la mooy da doon changer fin bi kon de bu boobaa doon nga gis ñu maas ko damma bu dee damma la war a nekk bu doon fa'il wala mu nekk nasab loo xam dama fatha bu doon dafa nekk complément d'objet direct wala majrur wala kasra bu doon xarafu jar da ko jiitu par exemple moom nag comme que moom du yooyu du changer fin bi mooy moom dafay nekk noonu te du changer mais bu doon ne place am buy changer fa nekk kon noonu te kon dina changer loolu mooy al-i'raabul mahall am si la exemple huwa karimun mu ne huwa moom de karimun ku tedd la léegi day analyser mu ne huwa bi mubtada'un gisoon mubtada gisoon nañ ko ca tombale mais bii nii gisaguñu ko mooy mubtada'un mooy tur boo xa euh, euh, phrase boo xam ne tur phrase nominal noo la commencé ab tur huwa ci tur yi la damir la huwa mooy moom il avec sans mu ne mubtada'un mubtada la ndax phrase mooy huwa moom karimun ku tedd la dañ naan huwa kon mubtada'un mu ne damirun damir la mabniyun boo xam ne dañ koo nii dañ ko moom du changer huwa manoo wax wu wala huwi wawa hu déedéet manoo ko huwa rek nga mën a wax loolu mooy mabni du changer huwa ak fu mu mën a nekk ci phrase bi darabtuhu huwa huwa laay wax wala huwa darabani huwa rek laay wax manuma ne huwa walla huwi wala huwa déedéet huwa rek loolu mooy mabni moom mu ne la moom mubtada la ndax dafa nekk ci commencement phrase damir la boo xam ne mabniyun fii maxalli raf mais nag dafa nekk place loo xam ne ci yoon dañ ko waroon a rafa ndax mubtada dañ koy rafa mais comme que huwa la te du changer ah ñu bàyyi ko noonu mooy bu boobaa rek naan mooy ci place mahal ar foo xam ne dañ ko waroon a rafa moom moo fi nekk mooy lim la waxoon ci définition bi ne mooy rotu taxawaayu tur boo xam ne nii la comme huwa du changer fin bi ci bërëb boo xam ne bu doon moom dañ ko waroon a changer ko mooy huwa bu doon muhammadun la kon muhammadun ngay wax la kaana marfu'an day nekk ndax lan ndax mubtada dañ koy rafaa loolu la lay bëgg a wax comme que huwa la te moom du changer danga naan kon ah mubtada damirun mabni waaye fii mahal yi dafa nekk ci place ar rafi loo xam dañ ko waroon a rafa loolu mooy loolu mooy yàlla i'raabul mahalli karimun ci anaale nga ne xabarun marfu'un bi dammati moom xabar la boo xam ne dañ koo rafaa ci damma maskalon ko beneen exemple mu ne ra'aytu haadihi tilmizata ra'aytu gis naa haadihi til haadihi biile at tilmizata jàngkat bu jigéen bi élève bu jigéen bi sept j'ai vu sept élèves danga naan ra'aytu mu ne tu bi moom li ko ci intéressé mooy mu ne tu fa'ilun mooy sujet bi ra'ay bi fi'l madin mabniyun moom fa'il la mu ne la ba mooy nag damirun la mabniyun fii mahalli rafi mais damir la boo xam ne dañ koo mabni waxoon nañ la damaa'ir yi ñoom ñépp lan lañ damaa'ir yi waxoon lu damaa'ir yépp ñoom mabni lañ kon da nga naan damirun mabniyun mais fii ma mahalli yi ndax ra ay kan kan moo gis tu man comme si ma ne woon ra ay tu man maa gis kon moom buñ ko doon maas tu ma la waroon a doon mais damma bii bu la nax nga naan nooy rafaa nañ ko déedéet moom du changer nii la ma sa mel mu ne la haadihi analyse haadihi ra'aytu haadihi mu ne maf'ulun bihi kan laa gis haadihi sept mu ne maf'ulun bihi moom de ma complément d'objet direct la mooy jëf ji ci kawam la dal ismul ishaarati ismu ishaara la mooy pronom démonstratif la nga xam ne dama koy utiliser pour joxoñ ni kii lii wala lee lii de mur bi xale bii de mu ne la ismu ishaara mabniyun boo xam ne mabni la mooy du changer haadihi man wa haadihu haadihu haadiha déedéet haadihi rek laa ma nee nag fii mahallin nas bi dafa nekk ci place loo xam ne dañ ko waroon a nasab ndax mafulun bihi dañ koy man mansuub dañ koy nasab mais comme que haadihi la manuma haadiha déedéet haadihi rek laay wax loolu mooy mahalli nas bi ci tegu beneen exercice bi ki euh, exemple bi mu jox sallamtu ala haula ittalaamidi sallamtu nuyu naa ala nuyu naa haula yiile attalaamidi élèves yi bu boobaa ala moom xarfu jardin la mabniyun nañ waxoon ne xuruuf yi ñoom ñépp ay xarfu jardin la ñoom mabni lañ léegi haula yi nan laa koy analyser nga ne haula'i ismul ishaarati moom ismu ishaara la mooy comme comme haadihi rek tur la boo xam ne day tax ma junj benn mbir haadihil madrasatu lii de cette école lii mooy lii de école bii de mu ne la haula'i ismul ishaara moom ismu ishaara la tur la boo xam ne day junj mabniyun mooy ne du changer man wax haula u haula e haula i rek ma mais nag fii mahallil jar dafa nekk ci place foo xam ne dañ ko waroon a jar na alaa moo ko jiitu da alaa majruur lay def mais comme que haulaay moo fa taxaw nii la moom nag bu dafay nekk mais bu doon loo xam ne dañ ko waroon a muurab nga xam ne fin wam day changer kon bu boobaa jar la war a doon kon gis nañ kaa boo xam ne bu doon rafaa dañ koy rafaa mooy huwa gis nañ kaa boo xam ne bu doon lu ñu war a nasab la dañ koy nasab mais comme ra'aytu hadhihi kii la gis gis nañ foo xam ne bu doon lu ñu war a jar la mooy day changer dañ koy jar mooy ra sallamtu ala haula'i léegi tamrin benn exercice ngir ñu jeexal cours bi mu ne arib ma lawnu ahmar i'rabal li nga xam ne daa nekk en rouge marra sa'idun bi tilka daari marra sa'idun bi tilka daari marra romb na saidun said bi tilkat daari ci kër gee kër googee léegi euh, tilka moo ci nekk ah moo ci xonq moom ngay lan moom ngay analise qara'tu hadhihi al ayata wa hafidhtuha qara'tu haadihil aayata wa xafidtuhaa qara'tu jàng naa haadihil aayata bi lépp aaya de wa xafidtuhaa te mokkal naa ko léegi haadihi moo ci xonq moom ngay analyser ak haa xafidtu haa haa boobu it moo ci xonq moom ngay analyser phrase bi mujj xadara alladi arsaltahu xadara alladi arsaltahu xadara teew na alladi ki nga xam ne arsaltahu yónni woon nga ko lan moo ci nekk lu xonq alladi moom ngay analyse ak arsal tahu tahu bi tahu bi rek moo nekk lu xonq moom tamit ngay alladi ak tahu ñaar yooyu ngay analyse xadara arsal arsaltahu alladi ak tahu ñoo ci nekk lu xonq lool ngay analyser pour bii di ñëw incha allah mooy exercice yi kon dangay gis ne ñaari exercice rek lañ am ndax ci mabni al mu'rab ak mabni benn exercice la bii al mahalli yi benn exercice la kon ñu yem noonu ba bii di ñëw ñu dugg ci cinquième cours bi ci toftale téere bi deuxième tome bi ñu war a gis al mufradu wal wal jam'u mooy al mooy benn singulier wal musanna mooy duel mooy ñaar wal jam'u mooy mbooloo lu bari insha allahu taala loolu lañu war a gis ci jataay bii di ñëw bu soobee yàlla